moom nag moo doon seydinaa la tuddoon ibn aqrama ibn thalabata ibn adi ibn al-ajlan ibn haritha ibn dubayata ibn haram ibn ju'al ibn jusham ibn wadm ibn zabiyan ibn hamim ibn zuhl ibn hani ibn bali moom moo doon la tuddoon di doomu ku ñuy waa aqram aqram di doomi ku ñuy wax Saalaba Saalaba di doomi Adi Adi di doomi Ajlaan Ajlaan di doomi Xaarisa Xaarisa di doomi Dubay'a Dubay'a di doomi ku ñuy wax Xaraam Xaraam di doomi Ju'al Ju'al di doomi Jusham Jusham di doomi Wadm Zabiyaan di doomi Hamim Hamim di doomi Zuhl Zuhl di doomi Hani Hani moomu di doomi Bali moom nag moo tax a moom Seydina Saabit ibn al-Aqram di al-Balawiyu ci ndax maamam boob di Bali al-Balawiyu thumma al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu ndax seen lan la woon allié lansaar yi la woon bokkul woon ci seen biir xalifun la woon ah moom nag imaam Muusa ibn Uqba raxmatullaahi alayhi nee na bokkoon na ci waa ahlu Badr nee bokk na ci ñi nga xam ne moom Seydina Saabit ibn Aqram fekke na ñi nga xam fekke na Saabit ibn Aqram fekke na ghazwatu Badrin kubra Allahu akbar keroog bi nga xam ne ci la ghazwatu Mu'tani amee ci huitième année bi ci gàddaay alayhi salaatu salaam nga xam ne sariya la woon muy armée boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam demul woon ginnaaw bi mu leen désigné ne bu ñu reyee Seydina Jaafar ah, Zayd ibn Haarisa Seydina Jaafar mooy jiite bu faatee Seydina Jaafar Seydina Abdullah ibn Rawaaha mooy jiite ñoom ñetti ñépp biñ leen faatoo biñ leen faate keroog ci ghazwatu Mu'ta seen kanam mais géej géej armée géej lañ dajeel cent mille personnes ñoom ñu nekk trois mille bi ñu reyee Seydina ki ci mujjoon Seydina Abdullah ibn Rawaha imaam ibn Ishaq ci riwaayam bi nga xam ne saxiix la comme ni imaam al-Haythami waxee ne rawaahu Tabaraani wa rijaaluhu thiqaat imaam at-Tabaraani moo ko solo góor ña nekk ca càllale ba wér nañ mu ne imaam ibn Ishaq rahmatullah alayhi sëriñam bi mooy ba ci ko ko nettali di Abbad baayam bi nga xam ne moo ko nàmpal ne ginnaaw loolu tama fekkoon na xare bi la wax mu ne fa qaa fa thumma axada raayata Thabit ibn Aqram axu Bani al-Ajlan bi ñu faatee Seydina Abdullah ibn Rawaha dernier des des dirigeants des des des des des des des commandants des commandants de guerre mu ne cas drapeau bi nekkoon moom axu mbokk waa banil ajlaan fa qaala mu ne yaa ma'shar al muslimiin ee eh yéen mboolem jullit ñi voilà ee eh yéen boroom mbooloom ah mbooloom jullit ñi xam nga Seydina Saabit ibn Aqram bi keroog moom la ci riwaaye bu da'if boobu bu Seydina Abdallah eh, kii eh, imaam ibn eh, Muhammad ibn Umar ibn Waaqid al-Waaqidi di imaam al-Waaqidi moom la ne woon keroog bi nga xam ne ci lañu gis romains yi nekk ak seeni satelit seeni alliés ci arab yi ñu nekk deux cent mille en face de ñu ñun ñu nekk trois mille ñu nekk fa di xalaat ne dañuy yónnee ci yonent bi alayhi salaatu salaam ngir ngir lan ngir ñu wax ak moom soo mu yónnee ñu renfort wala boog lu mu ñu digal ñu def ba Seydina Zayd ibn Haarisa jóg non Seydina Abdallah ibn Rawaha jóg daal di leen soññ ne leen xeexu ñoom ñu nit ñi ndax ndax ndax bariwaay ndax yooyu non. wala armée yu ñu am waaye suñu ngëm yàlla gi ñu ngëm yàlla lislaam bi nga xam ne moom lañu suñu boroom terale lool la ñuy xeex ak ñoom ñépp d'accord ci li wax ne kon ñu nee fenn noonu la ñuy xuuse ci xare bi Seydina xam nga Abdal Seydina kii da ne Seydina kii nu mu tudd Abdallah ibn Rawaha Euh, kii say abu saydna abu hurayra radiyallahu dafa wax ci xadis boo xam ne imam al-Waaqidi moo ko soloo bi sanad da'if mu nekk roog saydna Saabit ibn Aqram dane ma yow abu hurayra radiyallahu anhu ne ko ñi nga gis dañoo bari de ndax na abu hurayra ne dañoo gis nit ñoo xam ne armée boo xam ne laa xibala lahum bi mais mais mais gars yi am géej mais ñii kenn mënu leen dékku ndax bari nee na Seydina Saabit ibn Aqram ne ma innaka lam tashhad ma lam tashhad maana Badr ne ko yow Abu Hurayra fekkewoo Badar de mu ne ko waaw fekkewu ma ko de mu ne ko inna lam nunsar bil kasra ñun du bari waaye lañ ñuy suñu boroom di dimbalee ndax bu doon lool képp la Badar kon ñun ñépp lañuy faat ndax ku kuffaaru Quraysh yi ñoo ñu triplé woon te teewul suñu boroom ñun la mujj jox ngañaay moom Seydina Saabit ibn Aqram bii la woon keroon nag bi nga xam ne ci la xare bi tàmbale kon ñu rey ñetti ñépp mu këf mu jël drapeau bi mu ne leen yaa ma'sharal muslimiin ee eh yéen mboolem julli ni ci toolu xare bi mu yuuxu ca kaw ee eh yéen mboolem julli ni istalihu ala rajulin minkum dëppoo leen ci kenn koo xam ne moom ngeen di jox drapeau bi ndax Seydina Abdullah ibn Rawaha le dernier ki yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon ne bu jël moom mooy mujj jël drapeau bi faat nañu ko kon nag man këf naa drapeau bi léegi seet leen seen biir kan ngeen koy jox dëppoo leen benn góor mu daal di leen jiite ñu jox ko drapo bi xaalu ñunam ñu waxandoo ko ci benn baat ne ko anta ne ko gërëm nañ la yow jëlal drapo bi comme que téye nga ko téye ko yaa jiite drapeau bi mu ne leen maa ana bi fa'il amuk ah, ah mukk mukk mukk non man duma ko jël man juma ko jël moo am na ci beneen riwaay dane man jëluma ko lu dul jox leen ko ngeen seet koo xam ne moom moo koy jël mu ne fastalaxa nnaasu ala xaalid ibn al walid radiyallahu anhu sayfullahi al léegi nag nit ñi Eh, daldi eh, eh, daldi dëppoo ci ne léegi nañ ko jox Seydina Xaalid ibnul Walid nañu jox drapeau bi Seydina xaalit ibnul Walid ah <laughs> loolu lañ d'accord am na ci beneen riwaay boo xam ne moom dane bi ma ko jëlee drapeau bi dama koo jox Seydina Xaalid ibnul Walid mu ne ma man duma ko jël ah mukk ne ko yow yaa ma njëkk ci lislaam gis nga niñ doon respecté ku koo xam ne moo la njëkk ci lislaam mooy man góor gi li muy moo ma mag deux ans moo ma une semaine mais moo ma njëkk ci lislaam bu dee ne ci la juddoo loolu dafa koy damay am respect envers ak nu ma man bi nekk nu ma mën a toll xam nga Seydina Xaalid ibn Walid moo gin a siiw fopp Seydina Saabit ibn Aqram waaye nee na bi ma jëlee drapeau bi jox ko Xaalid ibn Walid mu ne ma man Xaalid du ma jël drapeau bi yow yaa ma njëkk ci lislaam te yaa ma ci antami mooy ci waa Badar nga bokk te yow yaa ma njëkk ci lislaam yaa ma gin a ëpp ngëneel kon téye ko mu ne ko man jëluma ko ludul pour yow bi ma ko jëlee yow laa xalaat waaw yow laa xalaat aha léegi daal buñ ñëwaatee ci riwaay imaam ibn Ishaq bi rahmatullah alayhi ñu daal di koy jox drapeau bi moom Seydina Xaalid ginnaaw bi nit ñépp d'accord ne nañ ko jox Xaalid fastalaxa nnaasu ala xaalid ibn alwalidi ñépp d'accord ci seydinaa xaalid ibn alwalid radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne nag fa lamma axada raayata daafa'a alqawma wa xaasha bihim summa nxaaza wanxiiza anhu xatta nsarafa binnaas laa laa laa seydna xaalid radiyallahu taala an xaalid ibn al walid ah, maa la ko wax mu ne bi nga xamante ne nii ci la jox raaya gi seydina Xaalid ibn al Walid mu jël ko nit ñi d'accord ci moom mu ne daafa al qawm léegi nag muy def xam na ne gaa yi leen ëpp fuuf Seydina Xaalid bul fàtte c'était le plus grand stratège de guerre de l'époque bul fàtte ne Uhud moo tax retournement de situation bi kuffaar yi yenu yenu ngañaay la ca biti mu xam ne ñi bari nañ bari goo xam ne songu leen noonu mooy ñun ñooy jeex mais ñoom duñu jeex dafa al qawma léegi nag muy défendre nit ñi mooy li muy fexe mooy le moyen de avoir moyen de perte possible léegi nag ci défensive la ne wa haasha bihim waaw akbar mooy mu xaw a wengaloog ñoom jaar ci benn côté waaw mooy mu jël benn boor comme si euh, euh, euh, pas ñu ñu ñu frontal dugg gaay frontalement wala ñuy battre en retraite ànd ñun ñëpp mais dañuy xaw a def benn gauche jaar benn côté wa haasha bihim summan haza wan xiis waaw mu teg benn tactique boo xam ne pour battre en retraite am na ci yenn riwaay yu ne ni mu def dafa dafa am ñu mu ñu mu ginnaawal ci ginnaaw ne nag bu xare bi kiiwee bu ñu kii rek da di jekki ñëw bu ko defee ñi nekk ci kanam xaw a wu yéen ngeen agsi ñu koy def noonu bi muy def noonu nag romains yi dañoo foogoon ne sawaay dañoo gars yi dañoo laaj renfort ndax ñiñ doon xeexal léegi nii waxoon nañ la xeex yi nag du dañuy xeex commencé quatre heures ba quatre heures te suba mooy dañuy xeex di replier wu loolu ak yooyu di jël ay kii mais bi ñu songante ñu gis ne ñii nii. gaa yooyu replié wu ñeneen ñëwaat ñu bees gaa yi jàpp ne eh ñii dañoo am renfort affaire bi tamit dugal ak tiitaange ci biir romain yi moom ci ci ci ci ci situation ba mu fexe battre en retraite delloo nit ñi sum xattan sarafa bin naas ba ni nga xam ne ci lay dëppe ak nit ñi yóbbu leen madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam dinañu ñëw ci continuer bi waaye man huwa thaabit ibn aqram seydinaa thaabit ibn aqram bi imaam al-Hafiz Ibn ci al nee na non seulement fekk na Badr comme liñ la wax waaye wa Uhudan fekk na si ghazwatu Uhud wal Xandaqa fekk na ghazwatul Xandaq di al-Ahzaab wal kullaha fekk na xare yonent bi yépp yépp ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. kon fekk na xare yonent bi alayhi salaam yépp ak moom Allahu akbar ndaw jaloore ndaw jaloore fekk na tamit ci xilaafaay Seydina Siddiq radiyallahu ta'ala anhu moom Seydina. Thabit ibn Aqram radiyallahu anhu génnoon na ànd ak Seydina Xaalid ibn al mi ma jox drapeau bi fii pour wax la li la Seydina Abdallah ibn Rawaha doon wax sànk mooy dëgg mooy dee du ci xare rek ngay deewee du daw dee mooy tax nga rëcc yaa nafsu illaa tuqtali in laa tuqtali booñ la rayul it dinga dee keroog li xare bay tàng ñoog romee yi mu'ta moom faatuwul foofu ba dundu na fekke yeneen jataay yi xare yi yonent ma lay saar sax ay Tabuuk ak yépp demoon na moom Seydina Thabit ibn Aqram radiyallahu ta'ala an keroog bi nga xam ne ci la Siddiqul Akbar Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu taale xare yi ridda ñi nga xam ne noonu dootuñ gu yow joxe azaka fan Abu Bakr mukk yonent bi alayhi salaatu salaam lañ amaloon affaire c'est fini jeex na jeex na amuñu affaire ak keneen jeex na léegi moom comme niñ gisoon bi ñuy def tarjama Seydina Xaalid ibn Walid moo newoon le semga le chef d'état général le chef d'état major général des bu doon comme niñ koy woowee tey du de siddiqul umma radiyallahu taala anhu keroog bi muy dem ci xare yooyu moom Seydina Zayd euh, Thabit ibn Aqram génnoon na ak Seydina Xaalid ibn Walid radiyallahu taala anhu wa ardaa ñu dem ci yooyu waaw ah. moom nag bi Ibn Ishaq mu ngi nettali keroog boobu noonu mu ne axbaranaa Muhammad ibn Ah. fekk muy tudd càllalem ba ci abi zayd mu ne an isa bni umayla alfazaari mu ne xaraja xaalid bnu alwalid yastaaridu nnaas mu ne seydna xaalid bnu walid dafa génn di gaaral nit ñi ci xare yooyu fa kullama sami'a adaanan wax ci kaf fu mu dégge noddu ci waxtu wi mooy nodd ndax nodd shi'ar la shi'arul islam moo tax ba mooy noddu dafa nekk symbole l'islam moo tax boroom xam-xam yi di wax naan bépp dëkk boo xam ne dañoo dëppoo ne dañuy bàyyi noddu dootuñ noddati loolu ré xalifaab jullit ñi day dem xaarit ñoom ndax bàyyi gi ñëpp bëri ne dootuñ fi nodd Allahu akbar pour wax la fi mu toll saa bu déggee am nodd mu bàyyi bu déggul nag mu songu ñooñ mu ne fa lamma dana min al qawmi bi buzaaxa ba'atha Ukkaasha ibn Mihsan wa Thaabit ibn Aqram tali'atan amaama ya'tiyaanihi bil xabar wa kaana faarisayni Ukkaasha ala farasin lahu yuqaalu lahu rizaam wa thaabitun ala farasin yu lahu muhabbar. mu ne ki nga xam ne moom nag Seydina Xaalid dafa tegoon ñaari nit ñoo xam ne. ñooy nekk ci kanam di ko xoolal di ko baliser le terrain di ko xoolal lan moo xew ndax est ce que noon bi parewul di leen embuscade ak tawakkulu ala allah allahu akbar xuusuñu rek di dem muy seydina ukkaasha ibn mihsan gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna ak kan ki nga xamante nii mooy Seydina Saabit ibn Aqram ku ci nekk nag mu ngi yoroon fas yu gaaw yoo xamante ne ay grand cavalier lañ Seydina Ukaasha mu ne fasab mu ngi tuddoon ar-Rizaam Seydina mu ngi woon ci fas woo xam ne mu ngi tuddoon al-Muhabbar al-Muhabbar ñu daal di daje ki nga xam ne mooy Taliha xam nga taliha bi bokkoon na ci ñi nga xam ne ñooy kàccoor yi nga moom dana woon saab yonent la wal iyaadu billah wa axaahu salama ibnayil xuwaylid ñu dajeeg taliha ak frère am salama mu daldi dajeeg taliha frère am di salama ñoom ñépp di doomu alxuwaylid ñaar ñi ah taliha wala tulayha bokkul kii non ki doon woote yonent nañ ko gis ca waa Yaman moom ak frère ñoom dañoo nekkoon comme li Seydina Saabit ak Seydina Okasha doonoon ngir Seydina Xaalid ñoom noonu lañ doon defal seen ñoon ñi ngir xool ndax jullit ñi duñu leen kar voilà ah mu ne fan farada tulayxatu di tulayxa voilà tulayxa la ah bi ukaasha wa salama bi thabit ibn aqram falam yalbas salama an qatala thabit ibn aqram wa saraxa tulayxatu bi salama u'anni ala rajulin fa innahu qaatil fa innahu qaatili Tulayha dajeek mooy biñ dajee ñaar ñiy kooraakoor Tulayha ak Ukaasha Salama ak Saabit ibn Aqram waaye ak kiis lañu def Seydina Saabit ibn Aqram salama daldi koy faat mu des tulayxa mu des ak ki nga xam ne mooy ukaasha mu daldi yuuxu frère bi salama ngir mu ñëw dimbali ko ci kii ne ko siinoo damay rey ñu daldi ñoom ñaar ñépp fa karra salamatu ala ukaasha fa qatalaa jamii'an ñoom ñaar ñépp ñu daldi ànd rey ki nga xam ne mooy Ukaasha ibn Mihsan radiyallahu taala anhum ah Seydina Xaalid bi muy ñëw di avancé ak armée bi moom daal dañuy dox rek ñu jekk rekk gis ci yoon bi noon Saabit ibn Aqram ñu daal di koy faat ba muy kii juge ci saawam loolu daal di rëy lool ci jullit ñi affaire bi touché leen lool ñuy dox tuuti ñu daal di gis kooru Seydina Ukaasha moom itam mu nekk koo xamante ne nii dañu ko faat kon loolu lañu faate Seydina Thabit ibn Aqram ci zamanu Siddiq ci xare yooyu doon am te Seydina Xaalid ibn al-Walid daal di woon leen jiite kon radiyallahu taala an Thabit ibn Aqram wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi wa ma'waa kon xam naa tey dañuy yem noonu kon xare Mu'ta bi léegi nag dina ñëw ci suite bi mooy riwaay imaam ibn Ishaq bi noonu la ko waxee léegi nag dinañ ñëw ci moom imaam ibn Ishaq ak yeneen riwaay yoo xam ne comme yu imaam al-Waaqidi ak yooyu xool keroog ak moom moom imaam ibn Ishaq yeneeni riwaaya ak euh, euh, lan mooy suitu ghazwatu Mu'ta sariyatu Mu'ta insha allahu taala